léegi nag fii nii c'est ça mooy dañuy xool façon yi ñu xaraamal lan la li ñu sharia tere est mbir mi ci boppam lañ tere mooy njàpp ci boppam lañ tere non sharia jarewul jàpp mais ni mu defee njàpp gi fa mu ko defee mooy ca kopp ba nga xam ne wala sarala ga nga xam ne ora wala xaalis loolu lañ xaraamal bu boobaa kon mooy na yàlla waaye nag njàppam ndox mi laab na lépp laab na def na indi na cër yi yëpp man na bu boobaa manuñ ne ko yee eh, sawaay yow sa jàpp dara baaxu ci loolu mënuñ koo wax mooy jàppam baax na ci li gën a dëgër waaye nag asallaha wa rasula hanbali ne ñett mooy de toute façon moom jàppam du baax yooyu bu ñu xaraamalee boo koy defee doo ca amee dara lépp a yàqu wallahu taala alam léegi nag al imam an-Nawawi mu ne rahimahullah waaw ah. mu ne wa kaza law akala minhu aw shariba asabil fi'li wala yakunu al ma'kul wal mashrub harama mu ne exemple bu doon ne nit ki daa ñëw lekk ci ndox ci ci ndabal or wala naan ci mais <laughs> mooy na yàlla ci ba mu utiliser loolu parce que dañ koo tere waaye bu dee ganaar la goo xam dañ koo rend ci yoonu sariya njoñal ko ko defaral ko ko tegal ko ci mu lekk mais est li mu lekk ganaar gi daa xaram ganaar gi xaraamul waaye nag na mu ko lekke fa mu ko lekke loolu lañ xaraamal mooy mooy na yàlla waaye nag lam lekk moom xaraamul mu ne hada kullu fi haalil ixtiyaar mu ne lii lépp nag mooy bu dee waa am na choix waaw waaw bu amee choix la ñuy wax nii wa amma ila turra ila isti'maal ina'in bu dee dañ koo jañ forcer ko ay bandi forcer ko ci mu utiliser ndax comme ni ñu waxoon dañoo jàpp waa ji ne ko dañ ci lekk par force mais bi teguñ ko demee dañoo toog tiim ko yor ay bal ne ko hee jéemale ay ay ay ay gon ay pistolet ne ko hee attention lekkal nga ol waaye mu ne bu dee falam yajid illa zahaban te boobu dajut lu dul or dabal or wala fidda fala falahu isticmalu fi xaali darura bila xilaaf luy amul wute que ne bu boobaa mën na ko utiliser waaw ndax amuñu choix te xolam di des ne bu ko manoon de doonu ko woon def voilà mu ne saraxa bi asba ashaabuna qaala kama tubaaxul mayta fi xaal darura comme li nga xam ne dañuy permettre nit ki di lekk medd ci jamonoy li nga xam ne mooy xat-xat ak li nga xam ne mooy jamonoy euh, euh, darura waaw waaye nag mu des waa léegi eh, bon dañuy utiliser dañuy bañ ko utiliser ndabal or ak xaalis mais est-ce que nit ki mën na koo jaay waaw mën na jël ndabal or ak xaalis jaay ko mu ne qaala ashaabuna walaw ba'a hadha al-ina sahha bay'uhu li annahu aynun tahira yumkinu al-intifa'u biha bi an tusbaka waaw léegi ah mu ne bu dee waa ji walaw baa hada ina mooy kon mën na koo jaay mu ne bu boobaa dina wér jaay ma ndax kat mooy or bi dafa nekk loo xam ne lu laab la nit ki mën na koo jëfandikoo leneen lu duloo man na ñëw mu daal di koy xóoyal def ko leneen voilà waaw léegi mu ne wa amma tixaadu hadihi al awaani min ghayr istimal waaye jël lii mooy ndabal or wala xaalis ne man du ma ko jëfandikoo waaye dama ko am naa ko garder ko mu ne fa li Shafi'i wal ashaabi fii xilaaf bo yi ak mbokk ak suñu mbokk yi rahmatullahi mu am na ci wuti wal asah wala yi a dëgër tahrimu mooy dafa xaraam wa saani karaaha ñaareelu wax mooy dañoo koo sib waaw waaw kon mu ngi noonu mooy parce que bu dee waa ji euh, mën na koo yor mën na koo moom waaye du ko utiliser parce que ñu la wax mooy boobaa mën na koo moom parce que moom bi mooy mën na koo jaay ñu utiliser ko leneen waaw mën a nekk léegi nag mu des mu ne wa amma ina ul yaquti wa zabar wa zamarrudi wal fayruj wa nahwihima fal asah inda ashabina jawaz isti'maliha wa minhum man harramaha kanta yeneen yi nga xam ne ay façon pierre précieuse lañ du or du xaalis comme émeraude comme jama ndabal jama or waa loolu nit ñoom mën na ko utiliser <laughs> waa ah loolu de Euh, li gën a dëgër ci suñu waxu euh, suñu ñun saafi yi mooy mën naa nekk tey waaw ndax or xaalis lañ xaraamal lañ tere mu ne am na nag ci ñoom ñoo xam ne dañ koo xaraamal en fait loolu lu tax wax boobu am mooy parce que nit ñi euh, loolu la imaamu Nawawi foofu la yemale affaire bi allahu taala léegi nag kaay ñu leeral yenn affaire woo xam ne amaana dees na kaa soxla <laughs> amaana dees na kaa soxla mooy la Euh, mooy le fait que le fait que euh, euh, lan la mujjee wax li mu mujjee wax imaam yi ndax foofu laa bëgg a départ waaw mooy utiliser ay o ndabal jamaa wala yooyu est-ce que mën naa nekk bu dee xaalis ak or ma ne lool lu indi wax ji mooy boroom xam-xam yi dañoo wute ci tax-tax bi wàlla moo tax lu tax ñu xaraamal ko lu tax ñu xaraamal utiliser ndox ak euh, euh, euh, ndabal or ak xaalis foofu la nekk waaye lii gën a dëgër mooy lii Imaam Nawawi wax yooyu mën nañ leen utiliser kenn na leen terewul waaw kenn na leen terewul xam nga yow ci wàllu zakat or ak xaalis boo ko yoree ba mat li sàll xaw lu fekk ko fi date d'anniversaire dañ ciy génne zakat mais bu ma yoroon jamaa boo xam ne jaayu ma ko commerce ma ko defu ma ko dara loolu est dama ciy génne zakat dañ naan ma boo day jël place war a xaalis non jël place a xaalis jaayu ma ko defu ma ko dara waaw <laughs> du ne moom day taxaw seen place te pourtant jamaa boo gën a euh, précieux que loolu moo tax mbir euh, lii nag léegi nag ñu ñëw ci wàllu tax tax bi mais lan moo tax dañ naan moo li tax yonent bay saa wax na ko li tax ñu xaraamal ko mooy fa innaha lahum fi dunya walakum fil axira wax na ko mu leer nañ illa bi toox na ko li tax mooy këne ndax ñoom ñoo ko moom ci àddina ñoo yéeféri waaw te yéen la ñeel ci àllaaxira ak li wax ne li tax mooy yu jar jëru fii batnihi naari jahannam kii naan ci ndabal xaalis day bux buxi ci li nga xam ne mooy biiram safaraaw jahannama loolu dafa leer nañ loolu moo tax mooy tax tax bi lool la am na nag yeneen tax tax yu boroom xam-xam yi wax lii mooy yi nga xam ne moo tukkee ci yonent bay waaw lii nag bu dee loolu la mooy kon yow manoo ne bon moo gën a cher kon nag loolu da cee war a dugg parce yi yenn yenn boroom xam yi di lim loolu la da nga naan est ce que parce que boo nee ngir euh, ñi nga xam ne lool parce que day toj xolu way ñàkk ñi te tamit le fait que niru niru la jéeféer yi la waaw. loolu am na fa innaha lahum fi dunya ñoom la ñeel ci àddina waaw yow jullit bi nag sharia daf laa digaloon ngay euh, alwala wal bara waaw di méngoog jullit ñi waaye di sori li nga xamante alhamdulillah mooy ñi nga xamante ne nii mooy yéeféer yi bañ a leen a sori leen te bañ a nekk koo xamante ne da niroo nirooleeg ñoom ay mbir ndax kan man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum la yonente may sa sa wax képp koo xam ne day niru nirulu ay ñoñ na la leer ne yow yaag ñooma yema kon loolu nag day tax kon nit ki war a am nay mooy tane ko du niru niroo géeféel am ñu ne parce en fait dañ koo xaraama parce dañuy bañ bu dee gars dañu koy utiliser lu bari am naq day ni day raar mooy pièces yooyu nga xam ne moom lañ doon def xaalis xam nga léegi ñun lool c'est résolu waaw mais c'est pas résolu dans l'autre sens parce que bu or bi raaree day tax denrée yi di yokk waaw prix de l'or di monter yooyu ay surenchère yu a ci am ci gannaaw léegi ñoom ñu ne li tax mooy affaire bi lenn la mooy euh, dañ ko utiliser dañ koo xaraamal parce que day tax euh, or xaalis diminuer wàññeeku te bu wàññeekoo mooy eh, monnaie yi day nekk loo xam ne day jafee am te day raar te day cheral eh, day indi cher eh, te njëg yi ak yu mel noonu ak tamit yoo xam ne da koy xewal mais wax nañ la li nga xam ne mooy li gën li nga xam ne moo tax te yonent bi alayhi salaam tudd ko fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah ak fa innama innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam kon yooyu ñooy yi nga xamante ni ñooy yi nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax euh, ki nga xam ne mooy euh, yonent bi alayhi salaam daal di koy tere waaw kon nag loolu léegi nag mu def beneen affaire waaye léegi man bu dee damaa yor euh, mais ba par exemple xam nga façon utiliser dañ na dañ koo tere bu dee góor may nañ ko bu dee jigéen man naa takk wax nañ la alxuli mooy takkaay yi loolu garaawul bu dee jigéen man nay ay amay takkaay ci or xaalis bu ko ci neex waaw waaye waxoon naa la ko c'est pas pour dem di siyaarib sëriñ waaw wala yooyu wala dem di ko wane ci biti ndax loolu day dugg ci tabarrujil jaahiliyatul uulaa gi nga xam ne moom la alxuraan doon tere loolu moom waxuñu ko léegi nag mu des euh, euh, man bu dee góor dañ may nañ ko mu yor jaaro boo xamante ne nii ci loxo bi la koy def du dépasser six grammes ci wàllu gramme d'argent waaw loolu du ko dépasser hmm? loolu du ko dépasser léegi loolu noonu mooy bu dee dama koo sol sama loxo may naan à pompe am gisoon nañ jawaazul karay boobu kara nag mooy naan ak sama gémmiñ directement waa léegi tan gën nañ ne naan ak sa loxo mën naa nekk waa léegi man nit ki bu dee ne damaa jël li nga xamante ne nii mooy sama loxo nag di naan ak sama loxo te sama loxo bi kat ah fii problème ñu ne lan moo tax fii problème mais parce kat sama loxo bi dama cee takk li nga xam ne mooy euh, xaalis jaaro xaalis bi ñoo xamante ne moom la ñooy parce que jaaro or moom yonent may sa da koo tere woon voilà mooy xadiisu ibn Abu Dawud boobu même bu dee ne bon bu Seydina Burayda bi même bu dee ne càllale boobu boroom xam-xam yi dañ naan wérul kën benn waay dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaam wa alayhi xaatamun min shaba mu ngi indi mu ngi sol waa ji mu ngi takk euh, euh, jaaro boo xam ne ci weñ la. waaw yi nga xamante ne mooy noxaas cuivre voilà cuivre nga xamante ni dañ ci doon ci lañ doon defare xërëm yi arab yi yu bari ci lañ cuivre lañ ko doon defare yonent bi saa saa ne ko maa lii ajidu minka riihal asnaam lan moo xew ba ma ba ma ba ma ba ma fekk ci yow gis ci yow xetu xërëm yi mooy lii nga takk nga xam ne xërëm yi lañ koy defare fa tarahahu waa ji sànni ko wala yonent bi saa saam sànni ko summa jaa waa ji ñëwaat beneen jour wa alayhi xaatamun min hadiid mu yor benn euh, euh, bàgg boo xam ne mu ngi ko def ci loxo bi waaye ci weñ la fa qaala yonent may saa saa ne ko maa lii ara alayka hilyata ahli naar lu tax ma gis soluwaayu waa safara ndax dañ leen di ci salaasil yi lañ leen di seen yi lañ leen di chaîne bañ bañ bañ tàng bañ bañ ne ngondu ñu sànni leen fa lu tax ma gis ci sa kaw nga sol soluwaayu waa sawara fa taraxawu waa ji sànni ko wala yonent may saa ci boppam sànni ko fa qaala waa ji ne ko mais ya rasulallah kon lan laay ute bàgg kon lan laay sol mu ne ko ittaxidhu min waraqin wala tutimmahu misqal <coughs> wala alhamdulillah wala tutimmahu misqala mu ne def ko ci xaalis waaw bi ngay takk na nekk ci xaalis bu mu nekk cuivre bu nekk weñ waaye yeneen yi war nañu bu nekk or na nekk ci warq warq mooy euh, argent waaye bu mat misqal misqal mooy à peu près ay six grammes voilà kon loolu la kon loolu léegi man ma ne waa léegi man wax ji mooy bu dee damaa def loolee daal di sol loolee waaw <laughs> waaw ah <laughs> <laughs> am na nag ñu naan bu dépassé euh, misxaal loolu mën naa nekk comme li al xaafizul Iraaqi daal ci Sharh yi ne nax yi bi te tanzih la tere tanzih la rek dañ <laughs> koo sib waaw waaye loolu lee boo gën a siiw léegi nag man a war a naan mais ban bu ma waree naan ci loolu est-ce que mën naa dikk sama loxo bi quand même nga xam daa am or eh, non xaalis eh, dama ci jàgg baggu xaalis bi ci naan te eh, yonent bay saasaam daa tere ñu ñaan ci ndab ndax boobu maa jël sama loxo def ko ndab bu boobaa dañ naan la ñaari wàll da ci am ci kaw ne dëgg la dañ koo tere waaye yow li nga sol euh, daa nekk loo xam ne lu ñu lu sharia permettre la dangaa sol jaaro boo xam ne sharia moo la ko permettre bam la ko permettre nag xamoon na yooyu yëpp kon bam la ko permettre nga naanaa la ci kon loolu man da loolu grawul day teggi loolu mooy yow bokkoo ci waaye loolu lépp insha allah li gën a lëng la en li gën sàmm mooy euh, nga moytu def loolu mooy yow nga dindi jaaro bu boobaa boo naree naan à la boo ko defee nga sori euh, kii naan ci ndabal xaalis ak or ndax ah ndabal ndab def nga sa kii bi ndabal or de ndabal xaalis boobu mooy sa loxo moo mujj nekk ndab même bu dee permettre nañ ko dëgg la loolu moom al fiqh yaqtadi dalik waaye nag al awraat ah wal axwat li gën a euh, euh, sàmm ah mooy daal bu boobaa na nga moytu di dékk sa loxo bi fekk yow dangaa nekk koo xam ne dangaa takk li nga xam ne mooy xor wala li nga xam ne mooy xaalis kon loolu lu am am solo léegi nag ñu ñëw ci wàllu foog naa affaire yi ko côté boobu baax na ci wàllu euh, ndabal or kon nag façon ornement yeeg yooyu yëpp du baax waaw jël ndabal or ak xaalis bi ko orné yooyu du baax comme l'imam An-Nawawi wax loolu mooy li gën a dëgër que ne loolu parce que ci façon moo tax wasaa'iri isti'mal wujuhil isti'mal façon yi nga xamante ne nii yëpp mooy façon yi nga xam ne moom lañ koy utiliser voilà moo tax moo daal di indi loolee ngir wane ne loolu it ci la ah voilà waaw ah, kon façon utilisation yooyu yëpp day nekk loo xam ne problème da ci am léegi nag ginnaaw lii ñu war a ñëw nag ci wàllu euh, alxarir wa diibaaj alxarir ak diibaaj loolu yonent bi alay saa saam daf koo xaraamal loolu mooy da mooy dañoo tere loolu da mooy dañ koo tënka ah mooy jigéen ñi bokkuñ ci waaw mooy jigéen ñi bokkuñ ci parce que ñoom euh, euh, dañ cee euh, dañ leen cee génne waaw kon al imam ibn Battal mu ne uxtulifa fil xariir boroom xam-xam yi wuti nañ ci al xariir sol bi moom même ci góor ci góor a tax ñuy wax jigéen bokkul parce que moom dagan na ci moom fa qaala qawmun yuhramu lubsuhu fi kulli al hatta ala nisa mais bii hatta ala nisa voilà parce que lii mooy ñeneen ñi parce que la am ñoo xam ne c'est très rare nag ci boroom xam-xam dina la wax ñan la ñoo xam dañ ne non xaarir waxuma la jigéen rek waxuma la góor mais jigéen ci boppam dafa xaraam mais loolu moom nas yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko dàq voilà mais mu ne am nañu ne dafa xaraam même bu dee ci jigéen la di ko sol ah di ko utiliser mu ne naqala nuqila zalika an ali wa ibn umar lii nag solo nañ ko dàq jële ko ci sayyidina ali ibn abi talib wa ibn umar abdallah wa hudayfa hudayfa wa abi musa sayyidina abu musa al-ashari wa ibn zubayr wa min at-tabi'in an al-hasan ñi nga xam ne ñooy taalibi sahaaba yi al-hasan ah ibn yasa wa ibn sirin ak mbokkam muhammad ibn kon mu ne wax jooj lii lu ñu toxal la ci ñoom waaye eh, loolu moom dese naa dëgër wa qaala qawmun mu ne am ay ñeneen ñu wax ne yajuuzu lumsu mutlaqan ma ne xam nga dañ daf xaraam ci luñ doyal góor ak jigéen ñii ne ma ne waaye góor ak jigéen a ci yem ci luñ joyal mën nañ koo sol wa amalul ahaditha alwarida fi nahyi an lubsi ala man labisahu xuyala aw ala tanziya am ñeneen ñi dem sens opposé bi ne ma ne sol xariir ak giibaaj non xariir moom de toute façon mooy giibaaj yi yooyu ay sooy lañu rek ñoom ñëpp loolu ma ne daa dagan ci lu ñu joyal laa wax xadiis yi tere yëpp ñeen la yox mooy ñu koy sol di puukarewoo ko réeréelu ak tamit euh, nekk euh, euh, wala rek mu nekk tere goo xam ne ala tanzih mooy lu ñu sibla waaye kon ku ne mën na koo sol <laughs> imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi muy bi muy bi muy toxal wax yi mu ne qultu wa hadha thani saqit non waxu ñaareel bii moom lu rot la li thubutil wa'id ala lubsi waaw nan nga mën a waxe li tanzih wala rek mu nekk dañ koo sol bi daa nekk loo xam ne lu ñu sib rek la lan la al wa'id te waxoon nañ la sànq li Ibn Abbas radiyallahu anhu maa ne ni ñuy xamee bàkkaar bu mag mooy boo xam ne daa am tukku wala yàlla tukku ci fii ci àddina wala laaxira wala mbugal wala daal di la laana yu mel noonu rëbb nañ wala yooyu am ci loolu day wane ne bàkkaar bu mag moo tax mu ne lii moom saaqit lu wax la ju rot ndax sax na alwaid te gis nañ ko ci hadith Seydina Abu euh, Hudayfa Hudayfa ba pare ne ñoom ñi ko moom mooy waa yéeféri fii àddina yéen a koom àllaaxira loolu tëkk bu rëy loolu lool nan lay sax ñu naan loolu li tën si ah. moo tax waaye <coughs> waaw mu ne wa amma qawlu Iyaad kanta waxu al-imaam al-qaadi Iyaad ne hamala ba'du an-nahyu al-aam fii dhaalika ala al-karaaha laa ala at-tahriim mu ne lenn ci boroom xam-xam yi de dañoo yenn xadiis yi nga xam ne ñooy wax di tere sooy comme xadiis Seydina laa talbasul hariira wala diibaaj loolu dañ koo yenn ci dañ koo sib waaye du lu ñu xaraamal mu ne faqad ta'aqqabahu ibn Daqiiq al-Iid imaam Daqiiq al-Iid Maaliki la wax mu nekk Shaafi'i wala ma bind ci ñaari ngir it mu ne rahmatullah alayhi euh, mu ne euh, al-Iyaad moom li mu wax ne inna al-ijmaa inaqada ba'da anna <laughs> ba'da ibn Zubayr wa man waafaqahu ala tahrim al-hariir ala ar-rijaal wa ibaahatihi lin-nisaa waaw parce que Imaam ibn Zubayr da doon moom bokkoon na ci ñi nga xam ne Abdallah mooy Abdallah ibn Zubayr que ni daa xaraam ci góor jigéen mu ne kon ginnaaw moom al-Imaam al-Qaadi Iyaad ko ijmaa bi dafa fasu ginnaaw moom. ak ñi àndoon ak moom te ñu tudd ko léegi imaam na Battal euh, daal di wax ne loolu ci euh, toxale ko ci Seydina Ali ibn Umar Hudayfa ak Abu Musa wa Ibn Zubayr tuddoon na ko ak ci taabi'ina yi mais loolu da ne moom ginnaaw saxaaba yi daal ginnaaw moom euh, imaam al-Qaadi da ijmaa bi dafa fasu que ne ala tahriimil hariir ala rijaal këne daal mooy sol sooy dafa xaraam ci góor ñi wa ibaaxatu waaye dagan na li nisaa ngir jigéen mu ne bi mu ba pare zakara daalika fil kalaam ala qawli ibn Zubayr fi tariq allati axraja Muslim allah talbasu nisaakumul xariir waaw bu leen solal seen jigéen ñi li nga xam ne mooy xariir ndax dégg naa Seydina Omar radiyallahu anhu mooy hadiis Seydina boobu mu doon wax fekk daa yónni woon euh, Utba ibn Farqat toogaloon ko fële ci euh, anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam daa anil xariiri illaa hakaza waaw konent bay sallallahu alayhi wasallam daa tere alxariir léegi moom loolu ibnu Zubayr daa jàppoon ne loolu góor ak jigéen a ci yem voilà kon góor ak jigéen a ci yem kon léegi nag mu ne waaw kon loolu la doon wax ci waxu ibnu Zubayr bi mu nay wax naa dégg na sama sama sama Umar dégg naa si naa Umar muy wax lool ah mu ne fa isbaatu qawli bil karaaha duuna tahriim imma an yanquda ma naqalahu min al ijmaa mu ne imaam al qaadi Iyaad nan la mën a waxee ne ijmaa am na loolu la imaam Daqiiq al-Iid di wax ne ijmaa am na ba pare ginnaaw Ibnu Zubayr ak ña àndoon ak moom. kenee xariir sol ko dafa xaraam ci góor ñi dagan ci jigéen ñi ba pare moom mu ñëwaat naan am na wa xaw qawmun <laughs> am na ay nit ñoo xam ne wa xamala ba'duhum euh, euh, an-nahy al-'am fii daalika ala al-karaaha la ala at la ko mën a waxee ne am na ñoo xam ne dañoo ginnaaw gi biñ toxalee ijmaa ba pare dañoo jël euh, tere gi giñ ko tere ne loolu lu ñu sibla waaye du ñu xaraam loolu lan la mën a nekke mu ne imma an yanquda soit waxam jii day day day fell maa naqalaw min al ijma moom al qadi di mu toxal ci ne ijma amoon na consensus wa imma an yathbuta anna al hukma amun qabla tahrim kene kon wa euh, euh, wala mu saxal rek kene <coughs> acte bi dafa jooyaloon dafa jooyaloon qabla tahrim laata ñu koy xaraamal ala rijali kama huwa al ginnaaw gi ginnaaw gi nag in a al ijma ala tahrim ala rijal wal ibaha lin nisa ginnaaw gi ginnaaw loolee ñooñu di wax bu <laughs> waaw <laughs> ah, mu ne kon loolu bon c'était pour wax ne imaam al-Qadi li wax noonu la loolu da cee bañ a da cee àndul moo tax waaw <laughs> ah, kon mu ngi noonu waaye mooy lubsul xarir nit ki léegi nag est-ce que nit ki bu dee daa feebar mën na ko comme Abdurrahman ibn Awf ñoom Zubayr ibn al-Awwam ni yonent may saasaam permettre woon lool ndax li nga xamante ne mooy ay feebar yu ñu amoon ay góom yonent may saasaam permettre woon lañ ko waaw léegi nag loolu daa tax ñenn ñi jàpp le fait mu permettre woon ko ñu day wane ne loolu da la lam doon xaraamal da koo dindi mais loolu dafa sori non loolu ruxul sala waaw léegi nag am ñoo xam ne dañ ne dañ ko ci ñoom la kese la nag si yàlla seen jagleel am ñu ne mukk du seen jagle koo xamante ne lu ay góom yoo xam ne sol yeneen yére ndax soit boo ko solee dafa nooy te yi ay góom ak yoo xam ne boo solee yeneen yére mu koy xoos wala di ci taq xaw a metti alors que bu dee soit yooyu yëpp du ci am am ñu ne loolu kenn ko xanaa loolu du seen jagle am ñu ne seen jagle la wallahu taala alam waaw am nag ñu ne boo permettre bu ñu leen ko permettre loolu day dindi lépp lu doon xadiis yu ko doon xaraamal waaye loolu moom daal duwul dëgër waaw <laughs> waaw léegi nag li tax ñenn ñu ne moo parce que faxrul ak xuyalaa la quoi waaw non ngir puukaralul ak rëy rëylu moo tax yii rëy soi moom am ñoo xam ne dañ ne non moom rafaahiya la ah. loolu daa nekk loo xam ne dafa jigéen ko quoi ah loolu dafa sore góor góor gi mu war a àndal di sol ay yére yoo xam ne moom foo nekk non non am na neen noo mooy niru niru la yéefér yi ah euh, euh, looloo tax wallahu taala alam waaw léegi euh, kon mooy sol li nga xamante ne mooy alxariir ci góor moom dafa xaraam waaw ci li gën a dëgër waaw wax yooyu yëpp nag a wax Ibn Zubayr yooyu dafa dàqu léegi waaw sauf que parce que yonent bay saa salaam nan lay waxe Seydina Omar radiyallahu anhu xam nga mooy xadis bi ñu la wax sànq bi mu naan ko bi génnee gis xaw ay ay xarir bi buntu jàkka ji mu ne yonent bay saa salaam yonent saa salaam salaam ne innamaa yalbasu haadaa man laa xalaaqa lahu fil aaxira kii sol lii mooy ci amul cër alaaxira mais loolu moom tëkku rëy la mooy koo xam ne amu fa cër kon góor guy sol xarir yow na leer na amu cër alaaxira ba pare yonent bay saa wax ci xadis boo xamante ne nii mu ngi ci mu ngi imaamul Buxaari daal dina koy solo na ko noonu imaam Muslim Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne yonent bay saa saa nee na laa yulbasul xariiru fi dunya illaa lam yulbas fil aaxirati mina kenn du sol sooy. fii ci àddina lu dul ne yawmal qiyam allaaxira bu fa ñëwee du ko so wal iyaazu billaah danag àjjana ku fa dugg lu la neex fiyaa maa tashtahil anfus li seen bakkan yi li seen bakkan yi bëgg kese ngeen fay am kon nag buñ la nee doo ko fa sol <laughs> sawaay loolu lu muy tekki mooy doo fa dugg bu dee borom bi fay na la loolu jéggalu la kon nag loolu yëpp daa nekk ay tëkk yoo xamante ni day wan na lii moom dafa xaraam lii kenn manu la ñëw ci ginnaaw naan lii dañ koo sip ak moo tax imaam ibn daal <laughs> daal di wax lale ak fii suñu xadiis bi bu leen sol al al xariira wa diibaaj waaw waa talbasul xariira wala diibaaj <coughs> wara ne hiya lahum fi dunya wa lakum fil aaxira loolu lépp kon day wane ne hmm, ak sayna Anas tamit solo ko mu ngi saxiix yi mu ne yonent bay saa saa nee na man labisal xariira fi dunya falam yalbasu fil aaxira képp sol sooy fii ci àddina moom na ko leer na al aaxira du ko sol voilà kon loolu lépp mu nekk ay tëkk yoo xam ne day garaaw <coughs> te Ibnu Zubayr mi ñu la wax solo na ko moo taxoon mu jàppoon ne loolu dafa xaraam ci góor ñeeg jigéen ñi voilà <laughs> dafa jàppoon ne loolu moom day wan ne kon dafa alors que loolu déedéet euh, euh, euh, mooy jigéen ñi ñoom bokkuñ ci moo tax te loolu li koy wane mooy Seydina Ali radiyallahu anhu yeneen tubaab saa saa masoon na ko di jox. Eh, bi nga xamante ne eh, moom. Eh, ci la yonent may saasaam da ko joxoon ay soie Seydina Omar Seydina Ali sol sol ko Seydina bu sol ko sol ko gis ba di ma xool xool goo xam ne ma ba ma xam ne yonent saasaam kontaanul ma dem waaw daal di koy séddale sama Fawaatima yi <laughs> mooy sama Faatima yi loolu taxawoon nañ ci bu baax eh, ci li nga xamante ni mooy ci siira bi yàggaloon nañ ci walillahi alhamdu wal minna waaw <laughs> ah, nee na ma demee ma séddale leen ko loolu day won ne kon jigéen ñi bu dul woon ne loolu mën naa nekk bu boobaa kon doonu leen ko woon séddale voilà eh, parce que yonent way sar saam danga ko man joxuma la ko ngir nga sol ngir nga jëfandikoo on Seydina Omar bañ ko ko joxee moom eh, yonent way sar saam ginnaaw bi mu ko ne lii du sol lii lu dul koo xam ne amul ci àllaaxira yonent way sar saam ñu toog ak biir benn jamono bu yére yu mel noonu dikkal ko yére yu mel noonu sowaa dikkal ko mu yónnee ci <laughs> Seydina Omar da koo gis rek tiit daw parce que yaa yonent bay saa saam ne la lii ku koy sol mooy ko amul cër àllaaxira ah yonent saa saam yónnee ma ko mbaa du man a ah, <laughs> <laughs> la ko ngir nga sol ko war voilà voilà pour que jëfandikoo la mooy nit ki mën na ko jëfandikoo yeneen bu dee da koo am manuñ ko ko moom ko fekk bu mu ko jëfandikoo de voilà parce que mën na ko jaay wala mu xóoyal ko utiliser ko leneen léegi nag loolu moom ndab li nga xamante ne ci or ak xaalis wala dañ leen a jaxase jël or ba xaalis bi boole ko c'est la même chose loolu dañ koy xaraamal waaw nga gis ne ndab yi euh, xaalis ak or rahmatullah euh, alhamdulilah ñoom dañ leen a xaraamal ndax seen bopp ñu leen di utiliser alhamdulilah ci lekk ak naan alors que am na ndab yoo xam ne comme ay muzaffat yooyu nga xam ne moom lañ fi tuddoon alxasi yi alxisi yi nga xam ne yonent bay saa saa da ko doon tere alxantam parce que nit ñi dañ ci doon def seen façon nabis yi nga xam ne da doon gaaw fermenté ni ñu ko waxoon ci jotaay ba la ñu doon wax ndab yonent bay saa saa ak saxaaba mi doon utilisé da doon gaaw fermenté mbir yi di tax ñuy gaaw màndi taxoon mu tere ko waaw loolu ginnaaw bi nga xam ne après loolu yonent may saa saam dafa teggi loolu pour gars yi xam nañ ne léegi doo waratuñ cee yàgg doon parce que dañ leen ko doon door a xaraamal loolu xaraamaluñ ko woon ndax ndab ci boppam moo baaxul waaye mooy boo ñëw ci buñ def l'attention rek mën naa jural lañ ca def sangara bu jur sàngara loolu na yonent may saa saam doon xaraamal alors que lii moom ndabal or xaalis ci seen bopp. moom lañ tere ku koy utiliser waaw moo tax yenn yi dañ leen di xaraamal ndax ñoom li zaatihi comme ñu ko waxe woon ci wàllu xam may maysir ak yi ak euh, asnaam yi yooyu dañ leen a xaraamal ngir seen bopp alors que bu dee njaay kenn loxu la njaay daa xaraam wa ahalla allahu al-bay'a wa harrama riba borom bi moo daganal li nga xam ne mooy njaay xaraamal riba kon loolu kenn xaraamalul njaay waaye nag am na façon booy jaaye wala jamono jooy jaaye comme euh, jamono euh, hmm. waa ji jamonoy waa ji dum tudd ji buñ noddee ba pare nodd bu mujj bi nga xam ne imaam bi day ñëw loolu nag dañ koy xaraamal kon nag ci kaw noonee wallahu taala dañ koy tere waaye lañ koy jële mën naa dagan laa la bëgg a wax comme niñ ko gisoon sànq halin nahi yaqtadi wuju wuju euh, euh, fasadal madhi an kon ci kaw noonu walilah alhamdu wal minna sûrement am na ñu fàtte mais bon c'est bon waaw waaw li wax walaa qadiyatul walaa wal bara dugg na parce que lahum fi dunya lii yéefaree koom kon ak tashabbuhu bil kuffar baaxul waaw waaw moo tax la yonent bay saa saam ne xaaliful yahuuda wal majuus wutelee euh, nag yahuud ak majuus yi ah euh, ak yu mel noonu xadiis yu bari muy wax yooyu wutelee nag ñoom waaw ñuy defe nii même xattaa ci suba la ashura insha allahu taala suba euh, mardi mooy mooy ki tasuwa voilà mercredi bi ashura loolu yonent bay saasaam ci boppam da doon ba mu gisee ñu yahuud yi di woor comme ne saxiix yi hadis mawlaana ibn Abbaas radiyallaahu anhumaa mu laaj leen lan ñoo tax ngeen di woor ñu ne bés la boo xam ne najjallaahu fiihaa Muusaa waaw borom bi fii Muusaa da cee muccal Seydina Muusaa ci eh, noonam ba na loolu nag Muusaa wooroon ko ngir sant yàlla ñu ne ñu koy woor ngir sant yàlla yonent bay saasaam ne ñun ñoo gën a yey ki nga xamante ne ci Muusaa ka yéen léegi nag mu daal di koy woor waaw ba Euh, dina woor euh, neuvième jour bi du woor Ashura rek ngir ran wuuteeg yahuud yi waaw kay kon wadiyatul qadiyatul wala al al al al wala wal bara dafa am solo waaw méngoog julli ñi bokk say mbir waaw te denc ci yéeféer yi ndax la ñu gëm ak pas-pas ba ñu am waaw ak bañ di niroo leen ñoom ndax man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum wa man wa azzama sawada qawmin fa huwa minhum comme ni ko nent bay saa saa wax ci yooyu yëpp waaw kuy nuru nuru lu ay nit ñoom nga yow ci ñoom nga bokk waaye ku màggal pataawal rëyal mbooloom nit ci ñoom nga bokk loolu moo tax caaxaan kenn du ko duufal waaw toog sa télé di seedaan ay caaxaan na la leer na bokk na ci nga xam ne yéenay tax ñu naan audience yi mbir yi di wax naan dox na publicité yi di mën a jàll yow kon vieux nga ci yëf yi man azzama sawaada qawm ku màggal mbooloom ay nit na la leer na ci ñoom nga bokk moo tax nit da ngay yeewu ah toog rek naan bon lii dara naw ci lu ci nekk man sama toog sama sama sama sama salon laa nekk sama néeg je n'ai fait aucun mal je fait de mal à personne je taal ma mon téléphone ma ma ma ma ma la télé autour d'une pizza entre amis on suit ma ne yéen yow xamu ngeen dara voilà mooy yéen seen xel daa gàtt wal iyaazu billaah yéen a ngi màggal sawaada qawmin te yéen xawmu boobu mooy ay caaxaankat yoo xamante ne nii jàpp nañ ne àddina bi borom bi dañoo bind ngir fo te boroom bi nee na wa maa xalaqtu binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi laa'ibiina ngir fo kon nag wallahu ta'ala alam yàlla nañu borom bi mu may fiqh ci fi diin ko wax waaw bala nekk jumuut yoo xam ne nekk ci yoo xamante ne mooy dee ñu naan nangam ak nangam topp bànneex eh, ne xamante ne nekkul lu dul loo xamante ne yattabi'una illa ad-dhann wa ma tahwa al nekkul li topp ay njort ak li nga xam ne moom la seen bakkan yi bëgg nekk yoo xam ne yu xaraam yu leer ñu naan dara newu ci yal nañu ci borom bi muccal kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna ci la ñu tëje tey le huit ashura le huit <laughs> ashura le huit muharram hein nekk mille quatre cent quarante six at mu bees mii ci la tëje nag li nga xam ne mooy suñu bunt bi nga xam ne gudd ci ñun muy leen bi dëppook lundi quinze juillet deux mille vingt quatre nga xam ne foog naa le treize lañ ko tàmbale woon bu ma juumal woon le treize juin waaw mooy gis nga <laughs> waaw waaye moom day nekk buntu bi en fait dañ koy xaaj en deux mu nekk chapitre trente cinq ak trente six parce que dafa gudd boo ko naree bàyyi day ëpp cinquantaine de fichiers ay cinquantaine de fichiers ci benn euh, tome bi kese day metti moo dañ koy xaaj deux mu nekk kon trente cinq ak trente six